waan abi qataadata alxaaris ibni rabiir radiyallahu taala anhu an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaama fiihim fadakara lahum anna aljihaada fi sabiilillahi wal iimaana billahi afdalul acmaal faqaama rajulun faqaala faqaama rajulun faqaala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta in qutiltu fi sabiilillahi tukaffaru anni xataayaaya faqaala lahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam na'am in qutilta fi sabiilillahi wa anta saabirun muhtasibun muqbilun ghayru mudbir summa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam kayfa qulta qaala ara'ayta in qutiltu fi sabiilillahi atukaffaru anni xataayaaya faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam na'am wa anta saabirun muhtasibun muqbilun ghayru mudbir illa ad-dayn fa inna jibril alayhi salaam qaala lii daalik rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaamu al haafidu an taala muy wax ci hadis bii nii kon ginnaaw bi nga xam ne moom lañ gis ci jotaay bi ñu génn ba léegi ci garab gi ñu ne ci tool bi muy tere gi nga xam ne moom lañu tere. tooñ ak delloo toojaange yi muy xadis gisoon nañu xadis Seydina Umar radiyallahu anhu xadis deux cent seize bi xam ne keroog Xaybar ci lañu saxaaba yi naan diw de shahid la diw shahid la diw shahid la yenente mi alayhi salaam ne diw moom ne kii bañ wax kenn mu mukk waaw banim jeexe walillahi alhamdu wal minna ñu war gis xadis deux cent dix mu ne waan abi qataadata alxaaris ibn ruba'i radiyallahu anhu mu ne mu ngi koy jëlee abu qataada loolu moo doon dàkkantalam saxaaba boo xam ne saxaaba yi la woon dàkkantalam abu qataada turam moo doon eh, alxaaris ibn ruba'i alxaaris di doomu ruba'i am ñu ne ibn eh, an kii an nu'man ibn ruba'i am ñu ne amr ibn waaye li gën siiw daal mooy al Haaris ibn Rib'i ibn Balduma al ansaariyu radiyallahu taala anhu as-salamiyu bokkoon ci waa banu salima ah, ci lamsaari radiyallahu anhum kon mu ne an abi qataadata mu ngi jële sayda abu qataada radiyallahu anhu moom lan doon wax nag farisu rasulillah waaw boo déggee ñu naan farisu rasulillah moom la woon ah. mu ngi génn àddina la 38 ci li gën a dëgër insha allahu taala moom al imaam al euh, Abu Qatada euh, radiyallahu taala anhu wa arda kon nag mu ne moom mu ne wa an abi Qatada radiyallahu anhu mu ngi jël sayna Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i al-Harith ibn Rib'i di doomu Rib'i radiyallahu anhu an rasulillahi muy jëlee ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaama fiihi kon yonent bi saa saa dafa taxaw ci seen biir benn mooy di wax ñoom di leen jàngal fa zakara lahum anna jihaada fi sabilillahi mu tuddal leen kene de jihaad mooy dem ci toolu xare rayante ji góorgóorlu ci toolu xare te yàlla rekk tax waaw yoonu yàlla wal imaan ak ngëm yàlla de bi wal imaana billah ak gëm yàlla afdalul a'mal mooy li gën ci jëf yi waaw jëf yépp li ci gën mooy jihaad ci yoonu yàlla ak gëm yàlla waaw fa qaama rajul am benn waay bu jóg fa qaala mu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta in qutiltu fi sabilillah ah imagine li yonente mi alei bu dee dañ maa faat ci yoonu yàlla tukaffiru anni xataayaaya na yonent may sar ma dem ci toolu xare ah ñu faat ma fa mais loolu day effacer samay bàkkaar day far samay bàkkaar fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dawal yàlla sallallahu alayhi wa ne ko naam ah kay in qutilta bu dee faat nañu la fekk fii sabilillahi yaa ngi ci yoonu yàlla <laughs> waaye boo fi dee loolu nañ ci ñëw fii sabili seenum réew moom loolu c'est votre affaire quoi <laughs> waaw kon mu ne ko waaw yi qutilta bu dee ne faat nañ la fi sabilillahi ci yoonu yàlla wa anta ta fekk yow bañ lay faat lii waroon sab xaal sabirun yaa ngi aji muñ loon muhtasibun tey yaakaar borom bi tabaaraka wa taala fay la sa góorgóorlu goog sa xare goo gële mooy ngërëmu yàlla kese ak li yàlla digle ci koo xam ne am na darajatu shahid ak dara am darajaay shahid looloo la tax a def am ngërëmoo muhtasibun muqbilun nga jàmmarloog noon yi ghayru mudbir condition yi lii la condition ya nga nekk koo xam ne wane woo gannaaw waaw wane woo sa doq di daw waaw mu ne ku def lii rek waaw loolu moom li nga wax loolu mooy am mooy day jéggal day far say bàkkaar naam waaw in qutil ta bees la faatee fi sabilillah ci yoon yàlla wa anta te yow saabirun sa xaal sa yéene keroog bañ lay faat muhtasibun ah ngërëmu yàlla kese nga ci dootul utoo ci góorgóorloo rëy rëyloo Ah, muqbilun wane gannaaw ghayru wa wane kanam dëgmal te wane woo gannaaw ci noon yi waaw loolu mooy summa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi ko nent may saab saab waxee loolu ginnaaw gi mu ne ko mu ne waa ji kayfa qulta mu ne waa loo wax loo wax sax <laughs> ah mooy mu laaj mu di laaj qaala mu ne ko waa ji répété wax laajam ne ko li ma laaj mooy ara ayta gisuloo in qutiltu bu dee ne dañ fi sabilillahi ci yoonu yàlla laa lay laaj yow yonente lay laaj ne mais buñ ma faatee ci yoonu yàlla atukaffiru que loolu damay faral samay bàkkaar loolu laay laaj moom laa laaj <laughs> fa qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne ko ah, naam aha kay waaye mudbir illa day ne ko waaw waaye à condition que yow nga nekk koo xamante ne nii bi ngay xare sabir da ngaa muñ ngir yàlla la la fay dal ci mettit ah ñot bi sa bopp ba dem ci toolu xare foo xam ne moom dañ fay góobe bakkan yi <laughs> waaye gars yi daal daanaka ab sartu lañ yor di sartu bakkanu nit ñi ci toolu xare yi loolu la de soit nga faat wala ñu faatu nga muñ muhtasibun waaye sa loolu yëpp nga def ko ngir sax am ngërëmu yàlla ngir am la borom bi digle ci lool ah muqbilun nga dëgmal ghayru mudbir wane woo gannaaw waaye illa dayna ba mu des nag det ba mu des bor waaw ba mu des bor mu ne fa inna jibrila alayhi salaam qaala li dalik ndax jibril yal na jàmm yàlla borom bi jàmm jàmbam ji du dellu du deñ di dotteeku ci kaw moom de moo <laughs> ma ko wax waaw ma ko wax mooy wax yu dikk na lim doon wax wax yu la waaye Seydina Jibril ñëw na borom bi yónni ko ngir mu wax yonent lay saa ne ko ba mu des booleel ci sa réponse bi ba mu des def waaw oh Allahu akbar waaw fa inna Jibril alayhi salaam qaala lii daalik loolu mooy xadiis bi léegi nag al fan la ko est-ce que al imaamu muslim kese rahimahullahu ta'ala ah, moom kese moo ko solo dañ naan la déedéet dañ naan la ki nga xam ne moo ko solo yi mooy al imaamu Malik imaamu Malik solo na ko ci Muwatta ah kitaabul jihaad ash-shuhadaa fi sabiilillah foofu al imaamu Malik indi na ko foofule na ko noonu al imaamu Ahmad indi na ko ci ñetti bërëb. ma nga noonu al imaamu Tirmidi andi na ko moom al imaamu Tirmidi ci abwaabul jihaad an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fii man yustashhadu wa alayhi dayn ak al imaam an-Nasaa'i di an-Nasaa'i rahimahullahu ta'ala moom andi na ko tam ci kitaabul jihaad man qaatala fii sabiilillahi ta'ala wa alayhi dayn andi na ko foofale andi na ko foofale al imaamu muslim rahimahullahu taala moom mu ngi ko ne kitaabul imaara baabun man qutila fi sabilillah kitaabul imaara buntu bi nga xam ne man suraax yi def man képp koo xam ne qutila dañ koo faat fi sabilillahi ci yoonu yàlla mu ne haddathana Qutayba ibnu Sa'id mu ne ki ñu nettali moo Qutayba ibnu Sa'id ibnu Jamil ibnu Tarif al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah saqafi rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana mooy al-Layth ibn dañuy wax al-Layth di wax Layth ah boo gisee laysun moom la mooy al-Layth ibn Sa'd eh, ibn Abdurrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri rahimahullah eh, xaritu imam Malik la woon Medina la dëkkoon ginnaaw gi mu toxu jóge fa den mas moom la doon bindanteeg seen bataaxal seen bindante yu am solo yoo an Sa'id ibn Abi Sa'id mu jëla ko ci Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi Abu Sa'id ah, rahmatullahi alayhi al-Maqburi al-Madani rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Abi Qatada moo ko jële ci Abdullah ibn Abi Qatada di doomu Abdullah doomu Sayyidina Abu Qatada Abu Ibrahim am na ne Abu Yahya al-Ansari al-Khazraji as-Salami rahimahullahu ta'ala Ah, an abi qatada moo ko jëlee ci baayam di abu qatada abu qatada al-harith ibn rib'i ibn balduma al-ansari radiyallahu ta'ala anhu as-salami al-madani rahimahullahu ta'ala mu ne annahu sami'ahu yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaama fihim kene yonent bi alayhi salaam taxaw na seen biir mu wax léegi yonent bi alayhi salaam fan la taxawoon dafa taxawoon noonu kese <coughs> imaamu muslim rahimahullahu ta'ala indi na ko ci suuf luy wane ne yonent bi alayhi salaam da doon xutba ci minbar bi la woon waaw ndax imaam muslim mi mu indee càllale bi dafa indi yeneen la comme ni mu ko baaxoo way rek di def moom tey al imaamu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ah mu indi benn indi benn càllala beneen bu mu teg ci ginnaaw juste après hadith bi ci suuf après boobu mu teg ne wa haddathana Sa'id ibn Mansur ah mu ne wa haddathana te nettali nañu Sa'id ibn Mansur hmm? muy Sa'id ibn Mansur ibn Shu'ba al-Khurasani Abu Uthman al-Marwazi euh, euh, at-Taliqani al-Balkhi al-Makki rahimahullahu ta'ala qala haddathana Sufyan mu nekk ñu ne teemoon Sufyan di Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali rahimahullah Abu Muhammad al-Makki rahimahullahu ta'ala an Amr ibn Dinar moo ko jël ci Amr ibn Dinar mu màgg ma al-Makki rahimahullah euh, al-Jumahi mawlahum moom moo ko jëlee an Muhammad ibn Qays mu jëlee ko ci Muhammad ibn Qays al-Madani al-Qaas al-Qaadi rahimahullahu ta'ala Abu Ibrahim am na ne Abu Ayyub am na ne Abu Usmaan léegi mu ne xaa taxawal ma ñëw man imaam Muslim wa haddathana Muhammad ibn Ghaylaan am na sax ah, eh, mu ne eh, Ibn Ajlaan <laughs> mu ne nettali ma sama beneen sëriñ di Muhammad ibn Ajlaan voilà al-Qurashi Abu Abdillah almadaniyu mawla Fatima bint al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a eh, radiyallahu ta'ala anil jami'i moom Muhammad ibn Ajlan an Muhammad ibn Qays mu jël ko Muhammad ibn Qays min la gis léegi al-Qadi al-Madani Abu Ibrahim ya Abu Ayyub min Abu Uthman kon da ngay gis léegi nag mooy foofu ñoo ko bokk mu ne an Abdillah ibn Abi Qatada ñële ko ci doomu Seydina Abu Qatada di Abdillah ibn Abi Qatada an abihi mu jël ko ci baay an Nabi sallallahu alayhi wasallam yuridu yaziidu ahaduhumaa alaa saahibi anna rajulan ataa nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam wa huwa alaa al-minbari fa qaala ara'ayta in darabtu bi sayfi bi maanaa hadiisi al-maqburi waaw hadiis bii mu ne fii nii daf cee wax daf cee wax foofu daf cee wax ne euh, Seydina Abu Qataada mu ne Yonent bi alayhi salaam de dafa am benn waaye bu dikkal yonent bi alayhi salaam wa huwa al minbari te xaalam mooy mu ngi woon ci minbaram bi kon ñu xam ne kon xadiis bi bu ne qaama fii naa ci riwaay bi njëkk a gis bi ci kaw annahu qaama kenn yonent bi alayhi salaam qaama fiihim dañuy xam ne mooy da doon xutba ci minbar bi la taxawoon. ah kon waa ji fekk ko ci kaw minbar bi fa qaala mu ne ko ara aytam ne yonent bi alayhi salaam imaginer ndax gisuloo imaginer rek in darabtu in eh, eh, in duribtu bi sayfi ah buñ ma dóoree wala ma dóor sama jaasi ji ñooñu ñu dóor ah ma sama jaasi ji di xare bañ faat ma léegi moo analoon mooy xew kon dañ ciy gis ne kon bu ne yonent bi alayhi salaatu salaam daane annahu qaama fiihim yonent bi alayhi salaatu da taxaw na seen biir benn bés ah fa zakara lahum anna al jihaad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal kene jihaad ci yoonu yàlla ah ak li nga xamante ne mooy ngëm yàlla ñaar yooyu de afdalu ñooy li gën al amali mbooleem jëfi <clears throat> ci lim joyal loolu nag nga ne ma mi attention parce que man yonent may saasab yow doon nga fa xadis boo xam ne da ne coo leen ci yoon wi istaqimu walan tuhsu wa'lamu ah an xayra a'malikum as-salah kene li nga xam ne mooy li gën ah mooy al as-salah mooy julli xam leen ne li gën ci seen kii yi mooy julli seen jëf yi mooy julli dañ naan la waaw loolu wutewul ak lii waaw moo tax al imaam al qaari rahimahullah mu ne eh, mu ne walaalla fiihi al ishaara ila anna al jihaada ma'a al imaani afdalu afdalu a'maali al qalb waaw wala yushkilu bima alayhi al jumhuur min anna as-salaata afdalu al a'maali li ixtilaafi al hasi eh, alxaysiyatayn fa salaatu afdal li muraawamatihimaa wal jihaadu afdal li mashaqqatihi laa siyamaa al jihaadu yastalzimu as-salaa wa illaa laa fadiilata lahu <laughs> al imaam al qaari rahimahullah eh, lii nii al imaam al mubaarakfuuri mu ngi koy indi xam nga wax nañ la imaamu tirmidi solo na xadiis bi moo xam la mu ngi ko solo fi mu ko doon al imaam al mubaarakfuuri ci tuhfatul ahwadi rahimahullah muy nettali muy wax euh, li al imaam wax mu ne imaam al qaari nee na amaana lii nga yonente way saasaam mooy anna al jihaada te jihaad ma al imaani ànd a yàlla de afdalul a'maali mooy li gën ci jëfuy al qalbi jëfu xol yi wala yuskilu lii nag andiwul benn problème te du benn loo xam ne da nga naan ah mooy li ma wax sànk ne mais hadis bale nag ne gën mooy julli mu ne te loolu mu nga xam ne ci la waa jumhur nekk que ne ab asalaa mooy li gën ci jëf ndax lan ndax eh, ñaari wàll yi yi yonent way saa saa doo xadiis bokkul mu ne ndax fa salaatu ndax julli afdalu moo gën ci luñ joyal li mu daawamatiha ndax sax gi nga xam ne moom lay sax julli mooy li nga xam ne borom bi cofe sopp gum ko sopp moo tax mu def ko loo xam ne farata la juróomi yoon ci bés bu nekk waaw wal côté boobu boo ko xoolee côté boobu moom la naan alxaysiyatayni ñaari côté yi bu la nee moo gën jullee gën mooy moo gën ci jëf yëpp lu ñu joyal ndax moom boroom bi sopp gum ko sopp ndax mu saxal ko def ne jaam yi minimum dañ ciy def di sept rakka par bis juróomi julli par bis loo xam ne amul dara même boo feebaree boo kiiwee manu man manumaa bouger manatumaa taxaw manumaa toog loolu lépp mu ne la da ngay julli ndax sopp gu ko boroom bi sopp ndax gën ci jëf quant à jihaad fii bu yonent mi saasaam salaam ne moo gën mooy lan parce que moom ci benn wàll beneen wàll ci ban wàll mooy ci wàll yu nga xamante ne nii mooy ci coono yu metti ak tamit sacrifice yu mag yi mu laaj waaw waaye mu ne rawatina que ni jihaad ci boppam day day day day waaw yastalzimu sala jihaad kenn wax jihaad ju baax lu dul ne naan diw baax la lu dul ne daa fekk waajooj day julli day sax ci julli waaw sinon wa illa la fadilata la bu dee ne moom waa ji ne day waaye julli moom yoonam newu ci du julli nee na noo du ma julli ah kooku moom de toute façon benn ngëneel amul ci jihaadam ji muy def waaw <laughs> kon bu ñu laa jihaad moo gën mooy julli ja tëj biir rawatina surtout loolu mooy moteuram ak tamit parce que waa ji day ngar dajjoo supporter ay ay coono yu rëy waaw fii mu ne moom toog sab salon di naan sam njar di lekk sa xaal ci tàngoor bee ci naan say glaçon daa gën a sin xare am ñu ne la jógal nga dem ah loolu sa waay <laughs> nga def côté yàlla kese tax coono googu waaw kay ci côté boobu mooy moo gën ci côté boobu te jullee ngi ci biir mooy waajo il faut mu nekk koo xam ne day mu daawama taxoo julli wallahu ta'ala a'lam kon nag mu ngi noonu kon yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam kon ne Seydina Abu Qataada mu tuddal leen radiyallahu anhu mooy mu tuddal leen que ne jihaad ci yoonu yàlla ak gëm yàlla afdalul a'maal mooy li gën ci jëfi fa qaama rajul am benn waaye bu jóg mooy gis nga ndaje yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy day am day jàngale am ñuy laaj moo tax man damay jàngale kenn du ma laaj mooy soit dëgg la bu dee ne yow moom euh, yooyu manoo ko tamit na leer mooy bu dee manoo ko ah waaw dëgg la bu fi nekk kii di tontu loo xamul ah waaw mais yeneen bay saa saam lii la euh, euh, lan lañ ci bëgg wax mooy caroog li liñ la doon wax naan suñu sëriñ radiyallahu anhu loolu la doon wax ne <laughs> doon dénoncé ci Bulughul Maram bi kenn <laughs> gaa yi léegi li ñu xewal naan laaj rek nga tontu loolu wóorul ay yooyu diine daa sens yi ma ne waaye ma loolu ba pare gëmloo nit ñi léegi kenn affaire bi noonu la war a demee alors que loolu waxu caaxaan la <laughs> waxu caaxaan la kay <laughs> nit jàngale ba pare wala nga toog nii ak borom xam-xam laaj ko loolu bu mënu la mais lan moo nekk mais looloo ma sa nekk léegi nag comme que gars yi de toute façon jànguñu waaw mais kan kenn da leen wax ngeen nekkub sëriñ kenn waxu leen ngeen nekk oustaz kenn waxu leen ngeen woote fi yaa fi woote nag gars bi nañ la laaj léegi nag comme gars yi ni ñuy paree affaire boobu comme amuñu xam-xam te jànguñu amuñu àlluwu sax dañoo gën a dañoo gën a mën a génne ay ni ñenn ñi rek te jot a dem ci daara ji rek ba am yenn saar yoo xam ne man nañu koo wax mu mu muy leer kese waaw sinon gars yi tanewuñ gars waaw sinon tanewuñ gars yi ah sinon waa ji animateur de musique bi sax bu góor te mu tane wal iyaadu billah léegi rek foofu nag la ñuy foofu la ñuy naxe gaa yi léegi gaa yi euh, euh, xamuñ dara tax léegi nag ñuy paree seen ñàkk xam googu di gëm loolu léegi nit ñi que ne diine kenn du la laaj ci diine rek nga wax parce que daa sensible il faut ñu laaj la ko nga dem gëstu ji mais daa fekk xamoo ko mais imaginez yow <laughs> ça va jël rek sunu terre à terre waa ji professeur de mathématiques la <laughs> imaginer rek ñu ne la yow léegi yow boo ko nangoo foofu yow nga nangul leen lool boo ko nanguwul foofu nag bu leen ko nangul ñoom ñi lay wax loolu oustaz yi lay wax yooyu ak façon ñooñu bu leen ko nangul waaw mooy lan mooy mooy xoolal xoolal exemple waaye professeur de mathématiques la <laughs> imaginer rek <laughs> ñu ne ko sa waay deux plus deux mu naan non c'est que tontu daal sensible les maths sont il faut nga bàyyi ba dem sa kër ba seetaat affaire kooku calculatrice bi kese ko jegewul te tamit wala bu ko jegee day bañ ta def ko ci kanam ñëpp xam ne sa waay day kii loolu kese la comme day wan ne kii xamul dara xam ne yow fii mu ne yaa ngi naan non sa waay nag yow <laughs> mane la jiire yi bu dee nangu nga loolu ke ne waa ji fii mu ne ñu naan ab mat la bu mag ku aay ci mat la ñu ne ko way six fois six sawaay naan non c'est tontu ci kii dafa ci les mat ça c'est com c'est compliqué kii c'est sensible bàyyil ba ñu dem kër gë kii ko xoo waay man da ngay xam ne é sawaay yow de toute façon boo amee sa doom buy def terminal yow doo bëgg kooku jàngal <laughs> te tamit bu dee da bëgg koo xam ne moo ko jox ay cours di ko renforcer kooku moom yow bu présenté woo da ngay bañ parce que léegi lan moo tax nangu ngeen ko faw nangu ko ci diine ci gars yi dañ leen di ndax laa wax ay caaxaan la waaw <laughs> daa fekk ne gaa yi xam-xam bi moo fi newul gaa yi talatuñ jàng sax ay soli mbubb ak dem ci cérémonie kese ñu leen di def loo ñu dem tëju waaw def kii bind ñëw teg di répéter kese waaw kanta jàppuñu dara dara xamuñu ko wal iyaadu billah waaw ñëw waa waa ji yow la nga may jàpp fàtteer sama xar kanam bi ma ñëwee bay julli la ci sama xel def que ne man raxasoo sama xar kanam mais léegi julli gi damay continuer wala dama koo war a dagg dem dem dem dem dem dem dem kii nga naan ko waay jaw xam nga tontu ci diine dafa sensible ba waay mais ñu waaj julli nii la léegi yow nga dem sa kër ak loolu fekk waxtu wi weesu xam nga loolu waxu caaxaan la mais boo manul comme liñ fi ko waxoon rek xam nga waxoon nañ ko fi mais sa waay neel man demal ci diw nga bañ a improviser sa bopp samp sa di wax ci diine. mais nag képp ku fi nekk di wax ci diine gars yi dinañ la laaj ndax loolu mooy li nga xam ne loolu moom mooy sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi nii ñaata xadis lañ fi gis ñaata xadis moo ñu fi romb yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam day wax am ku jóg laaj ko waaw gis nañ fi karo bi wes bi ko jiit bi euh, Adi ibn Amira di wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxee ci lu garaaw lool ku jël dara waaye ji daa jóg na ko yonent bi sallallahu alayhi jëlal jëlal li ma li nga ma chargé woon ba liggéey bi nga ma joxoon mu ne ko lu tax mu wax ko mu leeralaat ko gën ko firndeel la affaire man ñun ñoo yem loolu man na nekk lii may bëgg ma leen ah wala bu ma leen tanee yàlla def ma tane leen li ma leen tanee bariwul léegi nag dafa nekk loo il faut ñu wax ci diine yooyu man leen na mën naa mooy di jël li téere yi wax di leen ko wax loolu moom man naa ko léegi nag daayo bu di bu jotee ma jël loolu wax waaw loolu it mën naa nekk ma yem ci loolu bu ngeen bu leen ma dugal ci yenn parce que ku ma ci dugal man ma am sama fullaay bopp ne la ah lii nga ma laaj xamuma ko loolu it mën naa nekk kene ñoom ñëpp ay ay tullaabu ilm lañ dañuy dimbali wante kese waaw te ko sax tullaabu ilm gi des na bu baax waaw mais loolu it mën naa nekk kene lii daal man daal damay leen di toxalal kese kanta laaj yi loolu seet leen boroom xam-xam ngeen laaj ko loolu it man naa nekk mais li may li nga xam ne moom la ñuy wax ne loolu mooy waxi caaxaan yi mooy ki nga xam ne dafa ñëw jàppaloo nit ñi loo nit ñi même bu dee waxu leen ne boroom xam-xam laa léppam aluram léppam te tamit nit ñi dañ ko koy wax naan ko imam diw te iwaay di kii moom mu koy nangu léeg-léeg sax moom moo koy bindal boppam di wax wala am ñu ko wax moom mu publier ko boppam statut ko boppam ba pare mooy di revendiquer kon nekk imam te imam ci l'islam nag du imaamu jàkk noonu kese di julli te imaamu jàkk boobu am na yoo xam ne ay bayabaay yu mu war xam en tout cas fiqhu salaat da koo war xam bu julli ji amee problème nan la koy réparer yooyu da koo ko xam te kooku rawatina kon affaire yu njàpp yooyu war na ko xam voilà. mais yow yooyu yëpp da ci benn ba pare bëgg a gëmloo nit ñi borom xam-xam nga kenn ku laaj nga naan c'est sensible ma ne bàyyi leen waxu caaxaan yi la loolu waxi caaxaan kese la gëmloo nit ñi nag ne fii mu ne même ñi nga xam ne dañuy toog jàngale ba pare wala kenn ñëw laaj leen rek ñuy toog ñu naan kii li muy def wóorul ma ne waaye yow loo bàyyi li ngay wax lu ci wóor a di bu dee kay li mu xam leer na xam-xam nga ngi fi leer na au le problème ah ni haythuma yamamtu yatba'uni in kuntu fi daari kaana al-ilmu fi daari aw kuntu fi suuq kaana al-ilmu fiihi ma'i imaamu Shaafi'i lan loolu rahimahullah aw kamaa qaala ilmi ma'i ma ne sama xam-xam day ànd ak man laa wax haythuma yamamtu fu ma mën a féete fu ma mën a jublu yatba'uni sama xam-xam damay topp waaw qalbi wi'aa'un lahu laa batna sunduuqi loolu mooy wax ji ñun nag suñu xam-xam yépp batna sunduuq kese la waaw ah, te loolu taxul ñuy wax ñun ay cassette rek la ñu ñuy gëq laa wax buñ ñu bësul lu ñu wax wat ay CD lañ yoo xamante ne yi mbir yee ngi mais fokk yow yaa koy taal yóbbu fa nga bëgg ci fichier numéro nangam ngir fees mun na door laa tontu ñun ñii daanaka ay loolu kese fi am léegi léegi nag d'accord ne noonu ngeen mel mais léegi nag bëgg yow nga mel noonu ñun ñu mel noonu ba pare bëgg na keneen waru la def neneen li nga xam ne loolu la yeneen ci bari saa saam saxaaba yi boroom xam-xam yi seen ginnaaw doon def ku koy def loolu wóorul lu tax wóorul loolu lépp ngir jaxas xolu nit ñi ak xelu nit ñi ngir camoufler yow sax nullardise ak sa ñàkk xam ak sa am compétence te bëggoo koo wax nit ñi ne man duma li meen may woote lu ci loolu loolu la fa feeñ waaw parce que dañoo am benn kii boo xamante ne amul njariñ oh imam Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu benn waay daa ñëw laaj ko masala mu ne xamul <laughs> waa ji dem <laughs> mu daal di fóon loxoom waaw waaw ne lillahi durram no Umar waaw a tagg boppam laaj nañ ko ci diine yàlla ji loo xam ne xamu ko mooy xamu ko allah ñun moom jàpp nañ ne xaw ma mooy xamul dara moo tax lam daa yépp gaa yi lam daa yi nag waxoon naa la suñu jamono ji da ngay gis xalifa général boo xamante ne lam daal waaw suñu jamono jii ñuy dund ay nit ñoo xam ne